الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من اتبع واقتفى آثارهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi gannaaw sant yàlla julli ci yonent ngi leen di nuyu leen sant daje bi teewaay bi di leen ndokkeel ci guddi gi di bégit taxawaay bu rafet bi ñu fas yéenee sànni ay kàddu yu néew fii ci guddi gi ñëwuma fi di li ñuy tuddee conférencier dafa am yeneen tànk yi mu fi war a dox ba di ko fi dox ñu ko fi waree doxit it yàgg suñu boroom di ko soog a dogal tànk yi ak jataay bi ak daje bi ñu ñaan suñu borom mu bokk ci jataay yi nga xam ne du neen yoo xam ne bis bu su boroom ñi toog nga xam ne ñooy boroom jotaay bi mooy ñi fi teew ñëpp bis buñ gisee jeex itam bépp kenn ku nekk dal di wóolu ne toogaloo jotaayu neen toogaloo ci jotaayu perte guddi gi ñu wax ne dañ ko tudde sant maam Cheikh Mbaye di Cheikh Ahmadou Kabir kon gu gi moo ko moom fas nañu yéene koo jagleel waxtaane moom moom lëf waxtaane ci lislaam ndax ak taalibe moo am solo moo am njariñ waaye ci biir cadre lislaam lay amee njariñ ci lay amee solo ci lay mën a nekk itam ndax taalibe moom mënu la fay sëriñam ndax waxtaane nañ ko ay yoon sëriñ bu mat sëriñ bi jaam bi tolloo ci sukkuraat lay tàmbalee teew sëriñ bi nag sëriñ bala caa jaam ba àgg dana ko faggul sukkuraat su sedd su woyof su gaaw sëriñ bi nag sëriñ bu ñu dee dugal taalibeem ci bàmmeel mooy jiitu taalib ci bàmmeel moo koy nangu moo koy teertu sëriñ bu mat sëriñ mooy sëriñ bi nga xam ne soo ko wooyee rek mu wuyu la boo jàqee wala nga jaaxle wala nga tiit ci sa bopp ak nu mën a demee soo ko wooyee mu wuyu la wuyun wa gën a mat wa gën a rafet kon ak taalibe am na solo taalibe mënu dafay sëriñam sëriñ bi mat sëriñ dëgg bis bu nekk dana fàttaliku ab taalibeem dana nemmi ko xolam nangami yoon ci waxtu wu nekk kon lu am am solo la waaye lépp ci biir lislaam ndax sëriñ si mat sëriñ sépp dañoo santaane li yàlla santaane ku ca jaar ndax alkaamil mooy lan alkaamilu man laa yutfi u nuuru maarifatihi noora waarihi mooy ki nga xam ne lu ko suñu borom mën a may ci boppam may gum ko mën a may sañ-sañ bu mu ko jox daraja ju mu ko jox du tax mu naagu ci wàññi li ko yàlla sant bën bënu pousse cheikhul kaamil noonu lay demee du may boppam wàññi lenn ci li yàlla santaane ak yonent bi ndax dañuy xër ci yàlla bëgg ko bëgg goo xam ne fonk ko fonk goo xam ne lu mu santaane moo leen gënal seen bopp gënal leen ñun yëpp gënal leen lu nekk sallallahu alayhi wa moo leen gënal seen bakkan dañuy bëgg seen borom bëgg goo xam ne ni ko Cheikh Ibrahima ibnu Adham waxe rek mooy yàlla te dem àjjana bañ a mooy te dem safara li ko gënal tax fu ñu toll suñu borom doo nga leen di mën a wéttali bu ñu amee saa suñu walbati ko wan ko gannaaw moo gën a tiis ñoom dem safara xam ngeen liir bi nàmp ci yaayam sax buñ ko tàggaleeg yaayam bis mu dee wala mu sonn lool ñoom ni ñuy nàmpe ci suñu borom moo raw ni liir boobu di dunde ngir nàmp weenu yaayam naka noonu taalibi bi mat taalibi itam dafa ami charte bi sëriñ bi matee sëriñ taalibe bi na jéem a mat taalibe nan la jéem a mate taalibe mooy xeñtu yoonu sëriñam fexe koo xam fexe koo bëgg fexe koo wóolu ndax cofeel ak wóolute ak njortul rafet mooy may taalibe bi ci sëriñ bi la mu bëgg lépp li jiitu moo di wóolu ki ngay wóolu mooy ki la doy ki la doy amatul lenn lu mën a tax ci àdduna mu doyadi la amatul lenn nit lu koy gën a diis ci sa xol wala mu di ko gën a foor ci sa xol ki la doy ba nga wóolu ko xam ne bu la ne woon daanul ci teen bi nga daanu ci doy googu mooy doy di doy diggante taalibe ak sëriñ daanañ ko nettali xista boo xam ne benn taalibe gànnaar la woon di tërbiyewu sëriñam ay at yu yàgg léeg-léeg benn taalibe ñëw tërbiyewu benn at la ñaar wala ñett wala ay weer ñu wàcce ko moom ñu te ko wàcce du mu yàggee mu laaj sëriñ bi ana lan a tax loolu mu ne ko danaa la ko wan taalibe bi ñëw am fi juróom benn weer mu woo leen ñoom ñaar ne waa teen bi rek du ñemee daanu wàññi ko ki faam juróom benn weer mu ne ko demal daanu ci teen bi mu daw rek dal di jóotu ca teen ba sëpp jaliñ ñu dal di koy tàllal buum mu jàpp ca ñu génne ko mu ne ko lii moo tax ku fi ñëw aajoom faju mu dem wacc la fi danga maa wóoluwul nit boo ko wóoluwul du mën a faj sa ajo adduna du ko faj àllaaxira sëñ bi daf laa war a doy léppam doy la nga sopp ko ba sopp léppam lépp lu tax ci moom na muy waxe sax neex la loolu mooy tax aajoy taalibe gaaw a faju ci sëriñam ma ne sopp googu wóolu googu mooy indi sopp sopp mooy buum gi yeewu taalibe bi ci sëriñ bi Abu Bakrin Siddiq radiyallahu taala anhu li tax mu raw saxaaba yi cofeel googu mu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp ko yàlla sopp yàlla ba nga xam ne fu mu tollu yaramam day tàng ba res wi mel ne dañ koo wàjj ba suy wax res wu ñu wàjj di la xeeñ ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku bëgg a gis néew buy dox ci kaw suuf na xool Abu Bakrin Siddiq lu tax mu tuddee ko néew dañu ne bala ngay àgg ci sa borom da nga dee ñetti dee sidna Abu Bakar dee ñetti dee ñooñu ñëpp dee gu ñuul dee gu weex dee gu xonq dee gu xonq mooy suñu borom xiir nit ñëpp ñu di la def lu la naqari di la ko wax di la xor ñoññal bañ la di la añaane nga bañ koo yëg ñu di la ko def mu di la naqari di la naqari ba mujj dootu la naqari nga mel ne ku dee luñ la wax it du la saf mooy dee gu xonq dégg weex mooy adduna jëpp bëggatoo ci dara bu dee wàllu yu yàlla dong dong la bëgg ak yonent bi bu dee taalibi sëriñ bi dong dong la bëgg moo ko saf leneen safu ko deewu bu weex mooy deewu ñaareel gi deewu ñuul gi mooy ñoo xam ne kenn ku ci ne dafa sañse ak sol la gën a rafet dàq ci col nga yemale képp déggatoo xas ak ku la xas ak ku la tagg nga yemale képp mooy deegu mujj gi Seydina Abubakar dee na dee yooyu yëpp ba bi ñuy waajal xare Tabuk bi koy bi yonent bi ne waajal leen xare bi ku ne na indi lu ñu dimbalee leen bi nga xam ne ñooy xare ji Abubakar bi mu indee yonent bi ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla ak yonent bi maanaam bàyyiwu fa dara pour moom alal ju teew fajul soxla yàllaay faj soxla ñàkk yor dara ci sa loxo du tee sa aajo war a faju bu ko yàlla na day faj loolu du lu mu xam rek yem ci day zawq bu buum la boo xam ne noonu la mën a dégg looloo mën a dugg boppam leneen mënul dugg boppam saxaaba yi nag ñooy bàyyi murit yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bàyyi sëriñ sëriñ ci mat sëriñ ndax ñooy ñi jël seen tànk teg ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu jaaroon ñu di fa jaar ñooñu wàññi dara ci sunna yonent bi wala li yàlla digle dee leen ko gënal kon nag képp ku leen di roy na def ne ñoom ab taalibi ci biir l'islam ci biir cadre l'islam lay mate sëriñ bi mat sëriñ rëy lay njëkk dindi ci xol ndax rëy moo alagoon iblis suñu wax ko ne suñu borom rek ko jagoo te ko ci fekk mu lakk la dañ ne aljisaa'u min jinsil amal pay day xeetoog jëf jëf ji nga jëf bu ñu la koy fay jëf ju xeetoog pay euh, gu fi xeetoog jëf ji nga jëf lañ lay fayee aji rëy bu yowmal xiyaamee suñu borom daf koy def mu tolloog mellantaan ñi di ko dëggaate aji bëgg adduna day mar ba xol bi takk mu ndox mu sedd te naan ndax takk ndoor rek la te sax nit ki xamul ëllëg lay faatu wala gannaaw ëllëg te bis bu tolloo ci sukuraat la mu lépp fàtt na ko fu mu jaaroon ci bànneex wala xéewal mel ni mosu fa woon a jaar kon loolu dootu doon dara dootu doon dara te fi mu ko bàyyee ci àdduna te buy génn génn gi tiis ko ndax koom mu bari bu ci nit ci génnewul xaq yàlla ab yan lay doon ci roogi moo wala roogi di siisu ñu di ko péq muy metti fa metti yem mu di fa àgg bala nuy dem ci li sëriñ mënal taalibeem taalibe bi ci boppam la war a njëkk a waxtaane taalibe bi dafa mel naka ku jëm ci bërëb bu tedd bu sell boo xam ne ku taq dara walla nga tilim dara wala nga yor dara doo fa dugg nan ngay sete ñàkk tilim nan ngay ñàkk yore dara xol mooy set ndax doomu adam meloo xol lañu tuddee jikko meloo xol ak yéene ju rafet ak cofeel gi ma waxoon moo koy tax a mucc moo koy tax a raw ay moroomam mooy tax ak taalibeem it mat ah taalibi moom ak sëriñ ci mu soqikoo ci sharia waxtaane nañ ko ay yoon yu bari oo yee xikmatu Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu da nga ko gis ci yonente bi sallallahu alayhi la soqikoo ñu xam xaqiqa xam sharia duñ ko werante ku jàng fiq nag te xamulu xaqiqa fiq mooy lii araam na watt ko lii dagan na bu la neexee nga def ko lii farata sañuloo ko bàyyi lii sopp nañ ko boo ko defee moo gën ci yow boo ko bàyyee du la lor waaye boo ko defee jëriñu léeg-léeg mu wowal xol fiq boo ko jàngee rek yem ci léeg-léeg mu wowal xol ndax ay atte ngay jàng yooyu ngay jàng xamalu la ci màggug yàlla gi dara xamalu la ci yomal xiyam walla bàmmeel dara xamalu la li yàlla may ay xaritam xamalu ci lenn ay loi rek la moo waral ñi ko jàng teyam ci di weddi nit yàlla ñi yàlla rek dafa def la ko soob dafa def la ko soob may ñi ay milliards may ñi ay million may ñi ay centaines de mille may ñi ay 1000 francs may ñi ay 500 may ñi ay 100 francs may ñi ay 50 francs may ñi ay dërëm bañ a may ñi dara lu tax la yusalu amma yafalu hum yusaluna li muy def kenn du ko ko laaj lu ko soob rek lay def waaye nag jëfandikoo na maanu jëfandikoo ngëneel moo di du sant jaam bi mukk mukk lu mënul te jaam bi bu waxtu tisbaar jotoon mu sibru wala mu soj ba boppam di metti tawat jooju tax jàppul tawat jooju tax jàppul waaye wóor na ko ne bu gisoon lu ko jaral jàpp mu jàpp te du ko wàññi dara kon lam man lépp difu ko yàlla li nga mën difu la ko rek foofu la lay jàppee ndax li nga mën lépp nga war a def bu fekkente ne lii nee la def nga am lay yi wu tax nga ne mënuma ko te bu ñu tegoon xaalis bu bari léegi ne la def ko nga def ko yàlla xam ne ne kon man nga ko da nga koo deful loolu moo tax kon suñu boroom kenn mun la layoog moom loo néew néew loo def loo ñàkk-ñàkk jëf am na loo li liñ la sant itam lu mu dis dis am na loo ca mën li nga ca mën nag loo ca bàyyi rek ci foofu la lay jàppe léegi kon nit ki sañul ne yàlla kat moo ma bindee bindin bu tax mënuma koo jaamu wala moo ma bindee bindin bu tax mënuma koo gëm ndax jox nga gëstu bi xàqam jéem a xam yàlla jéem a xam li mu wax jéem koo seet sa xel ndax fekkee ne jox nga li def nga li nga mën lépp yàlla toppatu la leneen mucc nga fekkee nag li nga mën rek wacc nga ca dara loola nga ca wacc bu dul yërmandeem rek mën na la ca alak mën na la ca alak ñu ne nag ki nga xam ne dafa bëgg a dem ci béréb boobu bu mel noonu te xolam bi ndax maqaama yi suñu boroom di joxe ak teraanga yi daf ko àpp ci lu bari jëmm ji yiñ ko sant mu njëkk koo dindi ci boppam ba waral ñuy tërbiyee ba sëriñ bi di ko dindi ci taalibe bii mooy melay xol yi nga xam ne day woo safara bi ci jiitu mooy añaan bëgg àdduna rëy tàyyeel yéene sa mbokkum jullit lu bon ba melo yu bari yooyu jeex bu fekkee nit ci mucc na ci te bu muccee ci rëy mucc ci bëgg àdduna daal di mucc ci yooyu yépp bu ci muccul ci lenn waru garam la mu xeex ak bakkanam te xeex bi muy xeex ak bakkanam jihaad la jihaad ku ci dee dem àjjana kon nit ki nga xam ne mu ngi teg bakkanam lu metti ngir bëgg am jikko yu rafet yi te a mat ba mën a ji yonent sallallahu alayhi wasallam jaxran ci lu dul nelaw mën a ramm ëllëg mën na jànloog nit xam luy baatinam ak lu muy amee ëllëg ak fu ko yàlla féetale jihaad jooju ngay tàmbali fas ci yéene mu sotti wala nga dee ci diggante bi wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu lmawt faqad waqaa ajruhu ala llahi bi xam xamee nit yàlla ñi seen ruu yi dañoo dajane am na nañu boroom nan ko seeti bi ñu demee ñii dee ci yoon wi ñii lànk ne du ñu dem ñii dem ba àgg suñu borom bernde leen bernde ga gën a neex ba ñu fàtte fa njëgeen ne dañuy dëkk dootuñu dellu ñu laaj nag suñu borom waaw suñu mbokk yi nga xam ne bañ leen wooxee dañoo bañ ne ñoom du ñëw ne dañoo ami gàllankoor mu ne wala wala suñu borom ne wala wala din la addu lahu uddatan walakin kariha la imbi asam fa sabatahum wa qila quduma bu suñu borom bëggoon ñu ñëw kon mu woo leen waaye yàlla leen ndax salte yi ci seen biir waruñoo ñëw ci kër buur bi moo tax ñu toog ñu ne ko ñi dee ci yoon wi nag mu ne hayhaata wa man yaxrut min baytihi muhajiran ila llahi wa rasuli suma yudriku mawt faqad waqa ajruhu alallahi képp ku génne sa néeg ngir na ma yàlla di jihaat te jihaat ji ci jiitu mooy jihaat ak sa bopp sa bakkan nga dee ci yoon wi ci biir jihaad ji te àggaloo sab yool war na yàlla dangay dugg àjjana nit ki xeex ak bakkanam ngir bëgg a tàggoog melo yu bon yépp xam ne sëriñ bi koy tërbiyee moo ko jaarale ci yoon wi benn mu xam ni li mu koy sant di dindee ayib yooyu wala mu ñàkk ko xam waaye li mu ko sant mu ngi koy def bu deexee ci diggante bi mel na ne ku àggale yoon wi ku dox jihaad ba àggale jihaad ji ndax suñu borom day fay yéene wa yow man yaxud min baytihi mu ila llahi wa rasuli suma yudrikul mawt faqad waqa ajruhu ala llahi bala ngay mën a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci roy gi nga a màgg wala ngay roy sëriñ bi mat bi àgg am ci roy gi nga koy roy rek maqaama yam amoon nga am genn wàll ga wala kaar ba wala fukkeel ba da koy njëkk roy ci xol bi nga xam ne moom la doon jëfe jëf jooju fekkee ne xol bu set boo xam ne bëggul lu dul yàlla bi mu daan jaamoo xol bu mel noonu nga ko nga ko nga ko njëkk a roy bay mën a jaamoo na mu jaamoo yool ba mu amoon da nga ko am ndax alladina amanu wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay'in gaa ñi nga xam ne seeni waajur dañoo nekk ci yoonu yàlla di jihaar di xeex di jaamu yàlla di liggéeyee ragal yàlla di ko xamle ba jóge fi seeni doom topp jaar ci yoon woowee ñu jaaroon di leen roy dañ leen di yëkkati teg leen ca dara ji ja seeni baay ak seeni maam amoon te du wàññi ca la seeni baay ak seeni maam amoon dara kon dañ nu fi indi rek ngir roy yonent bi sallallahu alayhi dafa ñëw rëdd rëdd yoon wi nga xam ne ci lañu war a jaar ngir mucc nu war ko cee roy sëriñ si nag ñëw xam ngeen ni wax nañ ne téeméeri at bu nekk suñu borom dana yebal koo xam ne dana beesal si diine ji sëriñ si dañuy beesal diine ji ci xoli nit ñi di leen wan fi yonent bi jaaroon di ko yeesal ba mu bees seen xol ba ñu sawar koo def ba ñu bëgg ko ba sopp ko nit ki li muy waxtaane di déglu ñu koy waxtaane dëkk ca nekk ca ànd ak ña koy def day mujj saf ko ba nga xam ne bu koy def du ca am coono du def benn ba benn effort du ko def lu dikk nag bu fekkente ne taalibe bi ñetti manzila la am mooy ñetti wàccuwaay dafa roy sëriñ bi bëgg ko dafa bëgg sëriñ bi topp ndigalam te royu ko ak taalibe bi nga xam ne dafa bëgg sëriñ bi roy ko topp ndigalam ak bi nga xam ne gisu ko waaye sopp na ko topp xeñtu na ay jeexiitam ba bëgg ko bëgg googu tax mu sopp ko ñoom ñett ñëpp kenn ku ci nekk ni nga am kenn ku ci nekk li nga am faj na soxla faj na aajo musal nañ ci li ma waxoon borom dafa maye tabaraka wa taala nit ñi ni mu ëppalee ëppalantelee wërsëg yi ci àdduna ni mu ëppalantee jëmm yi ni mu leen wootalee ci ay melo nee na wala laaxirat akbaru darajaatin wa ak taqdiran àllaaxira kat ca la gën a lëga ëppee te ca la daraja yi gën a màggante loolu kon jar na euh, jullit ñi matal seen diine matal diine mooy boole limaan ak lislaam ak lihsaan limaan yàlla koy joxe ndax dañu ne ajuwul ci coobare nit ki mu gëm wala mu ñàkk a gëm yàlla koy def ci nit ki muy ko war a gëm rek waaye nag gëm day màgg boroom a koy yafal di ko dundal di ko suuxat ba mu àgg fa ba yem <coughs> nit ki dana gëm yàlla waaye gëmul yonent ñooñu la ñuy wax ay déiste mooy ñi nga xam ne yàlla rek lañu ñu gëm waaye pour ñoom yàlla yónniwul kenn ñooñu ñu perte lañu ndax gëmuñu yonent yi ñii gëm yàlla gëm yonent gëm lépp lu mu wax waaye gëmuñu baatin am nañu ay ngëneel waaye am na fu mu yem ngëneel buñ ko seetee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jàngale ne ko ba mu leer ci xadis yu bari ba tax ñu naan weddi ci boppam day alake alhaaj malik si wax ne man lam yuhit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria képp ku peegul sere ba mu daj sag weddi lu lu jëme lu lay jëme ci alkande la te sharia yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong ko peeg ndax weddi mooy xam naa li yàlla def lépp te lii bokkul ci li mu def loolu mooy weddi loolu lu rëy lu garaaw la kon kiy saxal mu ëpp euh, kattan kiy weddi ndax weddi moom lu jafe la bala ngay weddi bu fekkente ne jaam benn jaam dafa mas a jaral suñu borom mu far li mu bindoon lépp rey nit ñëpp ngir jëmmi jaam boobu ci noox ba mu ko ne rabbi laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayyaaran bi suñu borom yonent yàlla nooxin ne ko kaw suuf si faral bindee fi ci nekk yépp suñu borom néewu ko lu tax dafa daal def la mu ko wax rek kon noonu nag nuuxin ëppee daraja ba mën a wax yàlla ne ko reyal ñi nga bindoon ñépp noonu rey ko ak ki nga xam ne amul daraja ñaan yàlla dara mu may ko ko te àllaaxira nag la gën ga ëppee kon àllaaxira la fa nekk lu doya doy waar la lu ma a lu mat a toppatoo la bu fekkente ne nag da ngeen woote guddi gi guddi gi am ku ngeen ko jagleel ki ngeen ko jagleel ñaari mbir tax sama waxtaan di am limite bu njëkk bi mooy nit boo ko mënul a seede booy wax ci moom dangay ngay gêner ñaareel bi muy ko naqaree waxtaane ndax ku suñu borom nëbb la suñu borom feeñ loowu ko borom nag ku mu nëbb nga nëbbu moom ci boppam muy Cheikh Ahmadul Kabir mi nga xam ne dangeen ngeen ne moom ngeen jagleel guddi gi mbindeef la mu suñu boroom def muy ko doy doy ko waar daana wax ne tuuti yàlla moo xaj ci jaamam waaye sama lu tuuti moo xaj ci yéen sama lu tuuti moo xaj ci yéen gaa yi yàlla yi li tax waxtaan ci jafe sëñ Tuubaa mi nga xam ne ku fés la ñëpp xam nañ ko sax bu ma ci dee waxtaan ci mbiru tasawuf dana am fu ma yem li ko taalibe yi gëm gëm gëm nga xam lépp lu ñu ci wax ñu nangu koy am na ci foo xam ne duma ci àgg ndax duñ xam fu ñu koy féetale wala fu ñu koy teg waa ah, mi mbiram lu naqaree waxtaane la lu naqaree waxtaane la ci sax ñi ko gëm ba lu ñu wax ci moom ñu gëm ko sax ni mu ko waxee tuuti yàlla xaj ci jaamu waaye sama lu tuuti xaj ci yéen boo ko seetee ci loolu rek dana la yee ci lu bari ndax tasawuf lu xóote xóot la moom dafa ne ni ma demeek sama boroom mu ngi demee nii bépp demeek daakaande ba bépp di xam ngeen ne bu ngeen bu ñu tàyyee daakaande ba boo ko yóbbu woon ba gannaaw Amérique it bépp nga fa yóbbu rek loolu lu naqaree dégg la loolu lu naqaree dégg la yu mel noonu bari na loolu ci ay waxam ndax suñu borom dafa bind zahir bind baatin bind ay secret jagleel ko ñam ko jagleel ndax nit ne yow yor ñaari tànk ñaari loxo ñaari bët ak bopp ne la ba suñu borom bindagul dara xam naa la xewoon foo xamul tasawuf lool du mën a dugg sa bopp dina jafe lool mu dugg sa bopp tax na ñaar yi ma wax tax na leen danaa seene lool ci waxtaan wi foo mën a àgg sax te yi dara du ma fa àgg ndax dana am hmm? Hmm? dana doy waar dama ne <laughs> ci yi nga xam ne moom daf ko wax ci lamiñam ma dégg ko ci sama nopp kenn nettali ma ko am na ci yu may wax am na ci yu ma dul wax taalibe yi bayal nañ ko tool ba ñëw daje ca suufu guy ga ngir mu ñaanal leen ñu tàggoo dem mu ne leen yéen ñi fi daje ñëpp kenn mus cee julli julli gu baax kenn mus cee woor koor gu baax li ngeen may defal rek am na ñu ko mënul a dégg am na ñu ko mën a dégg am na ko mënul a dégg suñu borom bu doon liñ mën lañu la mën a wan ne mu ngi nii dama naa la dinaa ko sirix ba mu ngi sama biir bi soo làmbee daj ko ci am na ñu ko mën a dégg am na ñu ko mënul a dégg li nu doy rek moo di bu nu amee wóolu ki nga xam ni moom jàng na tasawuf ba gëstu ko ba xam xóot-xóot yi waliyu mën na xam lu mu xamul mën na def lu mu mënul mën na sañ lu mu sañul suñu borom mën na koo may lu mu ko mayul waaye lu mu wax mu mën koo dégg lu mu wax mu mën koo dégg boo àggul foofa nag mën ngaa loru ci wax ndax wax boo gëmul benn sa xol weddi nga am maanduk sa lamiñ bañ a jóg mën ngaa dégg sa xol bañ a nangu amuloo maanduk jàppu nga wax mu gaañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bi leen wax ak nit ñi lu ñu àttan ndax da ngeen a bëgg ñu weddi yàlla weddi yonent bi kon wane na ne yu bari am na yoo xam ne jaam ñi xamuñu ko dañ leen a waaye gëm gi rek wóolu gi daal diggante taalib bi beeg sëriñ bi daal na ko wóolu na ko wóolu sallallahu alayhi bi nga xamee ne diggante Makka ak baytul muqaddas ay weer lañ koy dox mu dem ci guddi gi dellu si loolu lu dara ci moom muy jéggi juróom-ñaari asamaan yi ba àgg fa nga xam ne jibril mënu faa àgg mikaayil mënu fa àgg israil mënu fa àgg israfil mënu fa àgg ba deeyaaleeg boroomam ba mu jox ko juróomi julli mu dellu si ñi ko seen bopp mënu la dégg ñëpp dañoo weddi am na ñu gëmoon yonant bi ba topp ko di ay julli ba mu waxee loolu ñu daal di dellu gannaaw bi ñu ko waxee Aboubacar lu mu wax jàkka ja demal boo demee mu ngi koy wax Aboubacar dikk ba taxaw ci bunt jàkka ji dégg ñu laaj yonente bi dégg mu nettali ko ñu ne ko gëm nga ko ne waaw waaw ji wax ji jibril mi koy indi du ko gis du ma ko dégg fa jibril jóge fa fa ne fa la lawhul mahfuz nekk ci benn xef yi nu bët mu indil ko ko dem ma gëm ko du ma mën a gëm mu dem foofa ñu ne ko yow nag kon gannaaw yow lu mu wax rek nga gëm ko mënee su la wax mënee su la wax ak yow kenn mënul dugal ci sa bopp leneen ci booba ci marta boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi soog a tàmbalee euh, kii fukki at yi demagul Madina sax sidna Abubakar boobu la nekk siddiq lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu xam na mu demee ak xamu ko rek mu gëm ko taalibe ak sëriñ noonu lañ mën a la ñuy mën a demee bu ko defee la Abubakar am ci yonent bi taalibe bi am ko sëriñ bi lan loolu mooy lan mooy yaqin yaqin boo ko amee sëriñ bi bu la newoon dee naa ba dem ba dugg bàmmeel ba dekki ba dem àjjana dellu dellusi nga gëm ko boo ko mënul a expliquer sa bopp ci nen nit nga gëm ko mooy yàqin yàqin nag wóolute mooy tax àgg ci dayob ngëm dayob ngëm nag boo fa xasee ba àgg dara mënut mënatu laa lor dara mënatu laa lor yonent bi sallallahu alayhi fukki ñi mu bégalee àjjana ci benn jataay nii ñëpp seen àjjana wóor na ma kenn ku ci nekk jëf nga jëf joo xam ne daf wóor ne àgg nga ci yàqin weesu nga ilmul yàqin weesu aynul yàqin ba àgg ci xaqul yàqin borom xaqul yàqin mooy ci gis ak sirrul masul jamono day taxañu ci kanamam la xewoon ba yàlla bindagul dara ak lay xewi bis bu saali taxaw nii lay mel ci moom ku ko wax ku xamul tasawuf du ko nangoo gëm waaye nag ahlu tasawuf ñi nga ci xam ne am nañu wusuul ba am tamkin ñépp ci nekk wax na lu demee noonu te yëgoowuñu te kenn du ci weddi sa morom ndax fa mu jaar ba wax loolu ba xam ko jaar nga fa ba xam ko li ma waxoon ne mos yëpp ba mos jeex mos yàlla rek ci gën a neex kon ni ma waxoon ne Cheikh Ibrahima ibnu Adham nee na ñàkk mooy yàlla te dem safara moo ko gënal mooy yàlla te dem àjjana lu tax xuus na ci suñu borom ba jaxasoog moom ba bànneexoo ko bànneexu goo xam ne dara safatul ci moom suukar ak kaani ñoo yem ci moom safara ak galaas ñoo yem ci moom bu demoon safara it safara ci boppam ma koy ragal di ko muslu te du ko yëg moom du yëg tàngaay li muy yëpp mooy mooy gi mu mooyoon yàlla mu loolu rek a koy metti mooy metti boppam di metti ndiggam takk ay bëtam yàq xelam ndax su borom dafa diis diis goo xam ne gëm ko rek ba wóolu ko dafa diis diisaay goo xam ne benn peppam moo ëpp doole safara loolu yëpp ci kor gi rek waxtaan nañ ko Abu Yazid Bistami mi ne safara wa ca àllaaxira ñu di ko mbugale yéefar yi bu ma gisoon dana tiit ba fay ba mel ne ndox lu tax kàttanu ngëm gi mu gëm gëm nag kon mooy kàttanu lépp yonent bi ak wali bi ak malaayik bi yëpp ngëm la ñu rawante ci la ñu mënante ci la wàllu yu sutante maam Cheikh nee na bi nga xamee ne dañ ko doon wax nit ñoo xam ne dañoo jëndoon seen guro bëgg koo ziyaare seen ko mu toog ci suufu benteñe ci wetu police kooku nuyoog moom ba noppi jox gone gi ne ko nun de mbay danga noo war a baal di nu jéggal ne ko waaw loolu na mu demee ne ko waral mu ne ko danoo waroon di jóge fu sori di tukki ba agsi di rang bëgg laa gis te duñu ko man te jar na lu ko ëpp nga am laa biiru di génn di dox ci mbedd yi ñu di la gis fu la nit bëgg a gisee gis la mu ne ko ndax am sama borom daf ma takkal garaat boo xam ne képp koo xam ne gis naa la nga texe ku ma xool it texe te añaan duma ci fekk loolu lu tuuti la ci moom lu tuuti la waaye li ma leen waxe woon rek mënuma àgg ci yépp waaye nan waxtaane ak taalibi rek ak sëriñ ak lislaam ak taalibi ci biir wax naa ko eh, ci biir lislaam la mën a sax ci kaagaru lislaam ndax dañ ne julli mu gën a màgg ci jaamu yàlla yépp ndax li mu boole mboolem xeeti jaamu yépp jaamuy malaayika yépp jaamuy jinne yi jaamuy nit ñi jaamuy yonent yi lenn ci jaamuy yonent yi la julli boole te journée di ko waxtaanee ndax julli boole na koor booy julli doo lekk doo naan julli boole ci aj ndax aj da ngay summi li nga daan sol lépp ngir wan ne ne da ngaa judduwaat mooy aj am njëbal judduwaat la li nga wees lépp da koo jàppe ne du dara da nekkoon ci ak neen koo xam ne boo ca dee woon lakk te bu yomal xiyaamee doo am dara ndax li nga jaamu lépp xamuloo suñu borom mën na am nanguwu ci dara nga summiku nag ci mbubb ma nga soloon di keneen ku judduwaat di soog a dugg adduna jébbalu mooy judduwaat li yonte yàlla Isaa ne woon ku judduwaatul doo dugg ci sunu sunu sunu poqatal bi kon sëriñ si li ñu amee ku judduwaatul doo ca am julli booy julli bala ngay kabar di euh, siñanteeg yàlla contrat wu yaa moom sama dégg sama gis yaa moom samay loxo samay tànk sama jëmm sama xel sama xol foofu fasante nga ak moom ne dootoo xool dara lu jëm ci àdduna doo déglu dara lu ñuy wax jëm ci àdduna doo dox jëm fenn mbiri àdduna déglu doo lekk doo def dara dara lu sa lépp consacré ko suñu borom tabaraka wa taala foofu ci aji jëf nga jëfam judduwaat nga sañatoo lenn sa bët yi sañatoo soo xool lenn sa nopp yi noonu sa xel mi kon boole nga julli boole nga koor ak aj ak sikar yàlla ak jàng alquran ak jéggalu ak julli ci yonent yépp a ngi ci biir julli loo tax muy eh, jaamu bi gën a màgg ci jaamu yi taalibe bi waxtu woo xamee ne sukk na ci kanam sëriñam ne aslam ci lillahi ma ak judduwaat na moomatul dara dara moomatu ko li mu gën a fonk bu ko sëñ bi ne woon jox ma ko mu jox ko ko lu tax mu di ko ko jox yàlla te nit lépp lu mu def li mu def ngir yàlla ca gën sëñ bi yàlla dong nga tax nga di ko ko jox bu amul woon yàlla doo ko romb sax ba jàdd di ko nuyu waaye gannaaw yàlla ji nga ko yaakaari moo tax ngay jëf kon lépp loo def yàlla tax kon judduwaat nga dugg nga ci beneen pays boo mosula dugg ki nga xam ne nag dafay jox julli xaqam moo wommat ki nga xam ne moo jox ak taalibe xaqam jullikat bi dafa jox yàlla léppam bu kàbbaree ba bu ñuy sëlmal taalibe bi dafa mel ni dafa nekk ci julli kaw moomal moomul ci boppam lenn léppam la joxe joxe sa bopp nag dañu al juud bi nafsi aqsa gaayatil juudi tabe ba fab sa bopp joxe fa la tabe mën a yem tabe mënu koo weesu lu la sëñ bi war a fayee kon ki joxe boppam luñ ko war a fayee da ngay di xalaat sa xel ki joxe boppam mënee sëtu koo fay fekk joxe boppam sax mënu la fay ki mu jox boppam bu fekkee ne kooka matal na la sëriñ bu mat sëriñ dëgg la shaayir bi dafa ne uqaddimu ustaazi ala xaqi walidi walaw kaana li fi lwalidi lbir wa lutf fa hada murabbi ruux wa ruuxu jawharu wa hada murabbi ljism wa huwa sidfu sa ndey ji nga xam ne ameel nga ko xaq joo xam ne mënuloo ko fay mukk ak sa baay xaq ji ma ameel ki ma dénk sama roo moo ko gën a rëy te kat bul defe ne dama sàggane xaqi wajur ndax xaqi wajur dana yóbbu nit safara ndax ndegam bor boo ci amee ni fifteen te fayuloo ko yomal xiyam doo ji siraat mukk te fayuloo ko wala mu baal la ko rawatina sa yaay li muy daj ci yow sa baay li muy daj ci yow xaju fi waaye ñooñu sa jëmm ji rek lañuy yar moom la ñuy faj bu feebaree moom la ñuy sang moom la ñuy dundal moom lañuy aar di ko wattu te jëmm ji boo dee rek mu jeex suuf lay doon ruu gi nga xam ne day dund te du mukk mukk mukk ci la faj fàggul ak texeem ndagam kële nga weesu nga mun na fay rawatina kooku ndax bu fekkoon ne dangaa jaay sa bopp jaay li nga am lépp jox ko it fayul benn bis benn bis ci sa dund ci moom ndax safara de xam ngeen ne dañu wax ne bu yomal xiyaamee ba jaam ñi daje su pang bi ñu yàlla mere nekk ci seen biir safara juróom-ñaar fukki junni malaayika ñoo ko téye muy déndu dafa leen di ëpp doole ba di leen wat ndax mere ñi mooy yàlla ba yàlla war leen a lakk nga xam ne juróom fukki junni at ci dox boo ko ko jubee tàngaay bi rey la ki nga xam ne gannaaw yàlla moo sabab nga mucc ci loolu mënuloo koo fay dañu ne liggéeyal wàll yu benn bis moo ëpp jaamu bu ñu nangu juróom benn fukki at te bu ma tëj ña tax ñuy wax ku ko yàlla defal mënatoo koo sant waaye li ma waxee woon ne ak tërbiyee ci sharia la génne yaakaar naa ni sax soxlawul ma di ci delluwaat ndax waxtaan nañ ko ay yoon yoon kuy déglu kase bi da ko dégg ba tàyyi ndax muy tërbiyee muy tarxee bu ci nekk dafa génne ci tërbiyee saxaaba yi ñu leen yonante bi sallallahu alayhi wasallam daan tërbiyee dañu ne sëriñ bi mat sëriñ du bàyyi mukk taalibe bi ak bàkkaar waxtu ndax nangam yoon ci gis dana ko fàttali te waxtu ko fàttali koo faxas xolam bu fekkee ne taalibe bi matal na moom it charte taalibe li nga xamee ne tawhid ak fiqh ak tasawuf la sëriñ bi di boole ci xolu taalibe bi bu ko xamul woon itam daf koy jëfee te ko xam mu jël kon la ca gën maanaam mu mel ne ko lu ñu xolli ba noppi nga xam ne bala nga koy lekk da nga koy xolli ñu xolli ko ko ba noppi jox ko ko nga xam ne jaariwul fa mu war a jaar ba am ko waaye suñu borom jox na ko ko loolu tërbiya koy waral tërbiya mooy setal nit ba mu mel na mu meloon ba ko ndeyam euh, juree képp koo xam ne set nga nag ba mel na la sa ndeyam juree yow boo góorgóorloo tuuti rek da nga gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jahran te du doon ci nelaw da nga jéggi siraat mel ne ak melax doo gis tiisu bàmmeel bis penc ba taxawaay ba dafa lay ump ndax ñi fay taxaw mooy ñi am bàkkaar ñi gis tiisu bàmmeel mooy ñi am bàkkaar ñi nga xam ne itam ñoom la ñuy xisaab ñooy ñi am bàkkaar ñi nga xam ne itam ñoom lañuy gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñett ci béréb ñi moom kenn du fi fàttaliku kenn sëriñ du fi fàttaliku taalibeem du ko tal yonent du fi fàttaliku ña ko toppoon yonent bi fàttaliku ña ko toppoon malaayika du xamati dara bu keroog yowmal xiyaamee ba safara buur wut ci jaam yi fi ñu daje yonent yàlla isa alayhi salaatu wasalaam fàtte yaayam sayyidatina Maryama laxasu ci peere aras sayidina Musa fàtte na Aarona jàppandu ci ru doy aras ndekam yonent yooyu xam ne ñoom la suñu borom gënoon a fonk ba yónni leen tànn leen ñoo dootul tànn dara diggante boobu moom daañu laaj kon sëriñ na muy xettale foofu taalibe lu ma fekke man waxtu takkusaan maam Cheikh jóge ca dëkk ba di waxtaan ak maam Xadi te ko waaw naar boobuy jaay téere bi tey dama ne koo sànq yow de da ngay jaay téere yi waaye xamuloo dara ndax daf ne ma waaw yéen ñi nga xam ne da ngeen ne da ngeen di xettali ëllëg da ngeen di xettali ëllëg ab jaam te yonente bi sallallahu wax ne ñeenti béréb yooyu kenn du fa fatal kenn ku tellul kenn na ngay xettalee kenn mu ne ko acam yow xamuloo dara kuy nekk ba booba ngay jéem a xettalee kenn doo ko mën ku ko man fii nga koy lijjantee ba mu leer nga xam ne taalib bi bu la gisatul woon mbiram lijjanti ko na kon ki naan suñu borom baalal jiw mu ne ko baal naa ko muy dégg baal naa ko kookoo man fii ci adduna te deewagul diw bu ko bindalati bàkkaar mu ne dootuma ko ko bindal yéen ñëpp jàngeen inna allazina ila sarsara qad qasalu ziyarati faraqu daarina aw zara maam Cheikh ne isa laqitahum wa aw kunta zairahum bium ni mu faraqatka dahar aw zaara boo doxee ba daje kenn ci ñoom wala nga jóg dem ziyaare ji ko te diiru dund kenn dootu la bindal bàkkaar kon ñoom fii ci àdduna lañuy ñuy la tiis ba jataay yu tiis ya jaar-jaar yu metti ya boo ko gisatul woon sa mbir jib na ba noppi dañoo mën a du ukku la unaasin bi imaamihim bis ba nga xam ne ñu woo bépp kuréel ak seen yilimaan ka jiite woon ci àdduna yemul ci yonent yi dong yemul ci wàllu yi dong dañu ne fokkat yépp diw sàngam mi dàq fo mooy doon seen ilimaan yemal xiyaam ci kan ci gannaawam la ñuy topp wuti béréb ba ñu dàq way ñépp diw sàngama dàq way ci waykat yi bu keroogee ci gannaawam la ñuy topp ñii naan sàngara ñépp diw sàngama ëpp litre yu mu naan ci sàngara bu keroogoo mooy jiite ñu ko topp ñépp topp ko ñi réer ñépp diw sàngama gën a réer ci mbindeef yi yàlla bind indi leen ci àdduna bu keroogee mooy jiite ñi réer ñëpp topp ci ñi mën a julli ñëpp seen imam keroog bala ñu leen di atte diw sàngam mooy ki dàq julli ci jullit ñi bu keroogee mooy jiite jullikat ñëpp topp ci yema ne doo ku la unaas bi imaam yi téere yi soog a yi di soog a rot kon fi téere yi rote fi ñuy peesee jëf yi ak fi nga xamee ne xamuloo ndax sa téere day rot ci sa ndeyjoor nga fabe ko sa ndeyjoor wala day rot ci sa gannaaw ñu foq sa loxo càmmoñ bi saxal ko ci sa gannaaw nga téye ko ko bu keroogee bis booba li jiitu bis booba am na ñoo xam ne du ñu fekk yooyu yëpp te suñu borom bind na ko ba noppi ba tàmpe ko saxal ko bu ngeen liiree alxoniyatu li taalibi tariqil xaq ci Abdul Qadir Jilaani wax na ko wax bu leer te mi ngi ko soqee ci wax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ne nit ku baax xeñtu ko xool ko xool ko rek jaamu yàlla la ak jëmm yoo xam ne fii yaa boo leen dee xool sa bàkkaar day rot ba ba nga leen di noppee xool ak ñoo xam ne boo bokkee ñoom jataay da nga fa jógee ñeen fukki guddi kenn du la bindal bàkkaar yooyu yëpp nag day fekk muy yoo xam ne baatin la bu ko ab yonent waxoon secret feeñ ndax dañu ne wilaaya am na secret boo xam ne bu ñu ko feetaloo feeñaloon nubuwa yàqu nubuwa am na eh, secret boo xam ne ko feeñaloon wax jooju nag ulama yi am nañ ci coow aw coow yu bare bare bare mu mel ne xadis bi nga xam ne xadisul si dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne suñu borom nee na asamaan yi xajuma ci sama suuf yi xajuma ci maa ngi xaj ci sama xolub jaam bu ragal yàlla rek pour yi dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne suñu borom nee na asamaan yi xajuma ci sama suuf yi xajuma ci maa ngi xaj ci sama xolub jaam bu ragal yàlla rek boobu isnaad bi ulama yi wax nañ ci ay wax waaye liñ bëgg a saxal rek moo di ne suñu borom tabaraka wa taala xol bu mu nekk te leneen lu koy fànq di ko bu di ca boo moom nekku ca li ma waxe woon sànq ne borom buy jéggi siraat day mel ne mela Seydina Abdourahman ibnu Awf waxtaan nañ ko ay yoon bi sallallahu alayhi gis naa Abdourahman ibnu Awf muy raam di dugg àjjana te mu nekkoon ku bari lool alal dañu ne alal day xëccoog ngëm xol xol bi léeg-léeg xalaatu yàlla nekk ci dootoo bëgg dara léeg-léeg ngay xalaat tra yu bàmmeel ak jéggi siraat dootoo bëgg ci àdduna dara léeg-léeg alal ju bari ji milliards yi nga di ko xalaat fexeel génn ci yooyu yépp muy xëccoo kon kii di xëcc jëme suuf kii xëcc yëkkati jëme kaw kii xëcc jëme sowu kii di xëcc jëme penku bu fekkee ne kii xëcc jëme penku moo ëpp doole danay yóbbaale kii xëcc jëme sow waaye yóbbaale bu yéex doon bu mel ne raam mu ne nekkoon kon Abdurahmaan ibn Awf radiyallahu taala bokkoon ci al-ashrati mubashirati bil janna alal ji di xëcc jëme ci àdduna gëm gi gëm gu foor gi di xëcc jëme àjjana noonu la yéexe ne kuy raam ba nga xamee ne dégg na loolu alalam ji mu amoon yëpp mu def ko ci yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne di mel bu ngeen toogee te yonent bi xutbul xaw fii ñooy way ñoo ñoo ko donn ci baatin ñii donn ko ci baatin ak zahir ñii donn ko ci baatin rek ñii donn ko ci zahir rek wala yi dañ koo donn ci zahir waaye dañ koo séddoo ndax dañoo bari du ñu doon seen rek ci kaw suuf bul su kenn lay doon ci jamono ba jóge fi kooku moo koy doon ci baatin benn mu boole saahir si ak baatin bi wala mu doon rek baatin bi bu fekkee dafa doon saahir si ak baatin bi dañ koy wooteloo bu wootee ku ko wuyul yaa ngi mel ne ku weddu bu yonent ku ko weddi mel nga ne ko weddu bu yonent ñu ne nag gannaaw moom ki nga xam ne doon na ko boo toogee fi moom doon na ci moom secret boo xam ne boo toogee fi moom jëlal nañ ne kenn du la bindal ci bakkaar far nañ say bakkaar waaye da ngay yéeg ci daraja yu wilaaya ba ba nga fay jóge moom la limaamul Xasaali yi di wax ne am na jëm joo xam ne boo ko dee xool rek say bàkkaar fay far say daraja di yëkkati ko loolu moo tax gan gannaaw lu baax du doy képp ku nu yaakaar ne baax na rek buñ ko mënee ziyaare wala nu mën a taxaw moom wala nu mën a toog ak moom wala nu mën a waxtaan ak moom rek buñ ko xeeb ndax dañ ne suñu borom dafa nëbb xaritam ci biir nit ñi te xamuñu kan la waaye bu fekkente ne foo yaakaar rek yaa ngi fay làmb dana baax xol nag dafa war a am fu muy taxaw moom foo xam ne du fa jóg loolu mooy lan mooy murid bi murid mooy kan mooy ki nga xam ne mi ngi jëm ci yàlla te àggagul bu ci àggee doo tudd murid waasil lay tudd waasil moom du amati sëriñ ndax àgg ci yàlla ba noppi di geesu leneen mu mel ne murtad ndax boo àggee ci suñu borom tabaraka wa taala ba bay muy wax ak yow loo jaaxle laaj ko dellu gannaaw dellu ci ka gën a foor bu dul rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek dañ lay bindal bàkkaar ndax da nga mel ne ko wan gannaaw yàlla ba tax sëriñ balay mën ne yonent bi rek kay sama sëriñ aw ma sëriñ na bu muy àgg ci mu wusul rek yem ca na àgg ci tëmkiin bu àggul ci tëmkiin rek bu ko waxee yàqule bu ko fasee bu ko fasee it te waxu ko yàqule sëriñ bi ma sëriñ nag suñu borom rek xam fu dara tollu ndax suñu borom moom buy maye dafa tabe te jaam bi nga xam ne daf ko bëgg ba tànn ko ci jaam ñi lam koy may lot beneen jaam lot na ci xam ko waaye lii xañe waxtu wi de war na sori xanaa liy xañe mooy weddi une heure mooy quart kon nag ma tëj waxtaan wi <laughs> waaye lépp li ñuy wax góor góorgóorlu rek mooy maye lépp doomu aadama bi dañu feek ruuxam a ngi dem ak a dikk noom gi mu ngi dem ak a dikk lu mu amul ci moom la ndax wilaaya ci boppam daañu ko fàggu ndax yu ñett la wàllu bi nga xam ne daf ko judduwaale benn mu liggéey boole ci wala mu bañ a liggéey ak bi nga xam ne judduwaale ko waaye dafa fàggu ba am ko fàggu wilaaya yoonu wilaaya mooy tasawuf Sëriñ Tuubaa bi mu bi muy rëdd yoon wi bi mu daataan bi ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wax naan ko rabbi asaabak bil himmati wala turabbihim bi dërsi Masaalikul Jinaan la njëkk a bind ci tasawuf te ci xoqa xoqa moom la njëkk a bind Tuubaa kooku Matlabul Fawzayni bi ma waxee ne masaalik euh, théorie la daf lay wan fi ngay jaar ak ni ngay dindee sa ayib ba mu dañ waaye xoqa moom daf lay wan gaa ñu baax ñi nga xam ne dindi nañ seen ayib ba jaar ba àdd seen jikko yee ñu meloo loolu ni mu ko appliqué mooy daara yi daara yi tërbiyee sëriñ si nga xam ne àgg nañ ci yàlla ñëpp tërbiyee la ñuy àggalee ci yàlla taalibe yi ñett la taalibe bi nga xam ne dañoo sampoon géttam ca safara mu war a dem safara sëriñ bi li mu koy fàggul mooy ñu sempi gétt bay yóbbu ko àjjana taalibe bi nga xam ne <clears throat> ku ko àggale ci yàlla lay wut waaye judduwaale na wilaaya dañ koy wan yoon wi mu jaar ci taalibi bi nga xam ne suñu borom xamal na ko ne ko da ci yàlla ak foo mën a jaar mu am jaar-jaar yi mu jaar Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu taala anhu Cheikh Hamad Dabbas mi nga xam ne moo doon sëriñam benn bis mi ngi koy nattu ci Bagdad ñu jaar ci pom bi di julli ji biñ dikkee ba ci digg dex gi Cheikh Hamad wàññi ko bëbax Cheikh Abdul Qadir mu daanu ci dex gi feey ba génn wañ mbub mi solaat ko toppaat ca def na ko lu mel noonu nangami yoon te Cheikh Abdul Qadir Jilaani bi nga xam ne soo bi mu daaxaan soobu ci yoonu tasawuf dafa génn di dox bis romb aw nag nag wi ne ko foo jëm mu ne ko damay jëndi nanga mu ne ko suñu borom bindu la ngir loolu daf la bind ngir moom nga jaamu ko te booba soo bëggul ci yoonu tasawuf demagul jàngi mu dem jàngi bi mu jàngee ba àggale jàng am na ci Bagdad lu ñuy wax burj mooy tuur dañ ko tabax ay nit di ca dëkk ba mu yàgg yàggaay bi tax mu màggat bay bëgg a daal ñu abandonné bàyyi ko wacc ko fa mu ne dëkk ba sax toxu wacc ko ca àll ba mu dem burj boobu ba tax ñu tuddee ko burjul ajam yi Cheikh Abdou Kadir Jilani du arab ajam la ajam mooy làkkat mooy ku arab rek ñu tuddee ko burjul ajam yi ndax nekk fa amul làmp du taal guddi lekk na fa fukki at di jaamu yàlla di gis nit ñi booba demagul ci àll bi am ci ñaar fukki at fanweeri at am na ko ci tërbiye Seydina Xadir moo ko doon tërbiye te ba mu juddoo bokk na ci ñi nga xam ne bi ñu juddoo namp ñu bu weeru koor teroo du ñu namp wenn am na ci ulama am na ci awliya yu ñu bari mën nañ koo lim ñoo xam ne namp ñu ba tey ci weeru koor bi dañu wax mi man saama fil mahdi kii woor na ci berso diw sàngam woor na ci berso bi diggante boobu lim ci xam lépp mu ngi mel ne yonent sallallahu alayhi wasallam ruu ba mu duggagul ci yaram dafa xamoon lépp bi mu duggee ci yaram mu tawat tawat tawat yoo xam ne tax na mu fàtte lim xamoon lépp mel na que borom xam-xam boobu nga xam ne oto daf koo fël ba bopp bi toj yuur bi yëngu xam mu fàtte li mu xamoon lépp xamatu ci dara buñ ko yóbbu hôpital ba faj ko ba mu wéraat mel na meloon daal di xamaat la mu xamoon lépp ruu bu fekkee ne ñëw na ci yaram yaram nga xam ne ci suuf lañ ko bind mu tëx lëndamaayu ruu lëndamaayu yaram tax ruu xamatul dara mu fàtte la mu xamoon bi tërbiyewoo ba nga xam ne li adduna am ci moom ci wàll dañ na ba nga xam ne li roo am ci moom ci wàll ak li yàlla am ci moom ci wàll day fàttaliku la nga xam ne moom la suñu borom ba muy bind roo yi la xewoon lépp daf koy fàttaliku Cheikh Abdul Qadir Jilani teewul jaar ci tërbiya Cheikh Amat moo doonoon sëriñam ngir wan la ne kon ñetti taalib yi ñoo am taalib bi nga xam ne ni ma ko wax waxoon rek sampoon nañu géntam ca safara bu accès sëriñ bi dana xam ne kii nitu safara la lu mu koy fàggul texe gi fa nu mu ko koy fàggule mu ngi aju ci na ngëmam toll néew ga ngëmam néew ba tax mu war a dugg safara xam ngeen ne ko am benn pepp benn atom ci ngëm doo sax ci safara ndax ngëm dafa am doole day ngëm day soppeeb yàlla te safara di merum yàlla te mer ak soppe mënuñoo ànd moo tax ngëm aji gëm dëgg ak rombam wala teewaayam di fay safara yomal xiyaam ki nga xam ne nag sëñ bi gis na ne kii kat nitu safara la waaye nag lu néew moo manque ci ngëmam ngir yaram war yaram war a araam safara loola la koy fàggul ni mu ko koy fàggule benn mën na néew ba mu ne ko demal indil ma sama yére yi ca béréb sàngam wala saaku dugub bi yenul ma ko joxal ma ko diw sàngam wala diw sàngam mi day tukki sama gan la woon toppal ci moom mu war fasam ngay dox ba nga àgg ca dëkk ba nga yarul ko euh, bagaasam ba mu àgg nga wàññi ko dellu si sëriñ bi moo xam xeetu li euh, la li la li la war a texe bi ak la koy dindi ndax sëriñ bi ni mu mel ci taalib bi moo raw médecin bi ni muy passé visite malade bi ñi nga xam ne nag beneen suñu borom bindee bindu loon woon ngir safara ajjana rek taxaw mu bind leen waaye daañu jaar ci jaar-jaar yu metti bala ñuy dem ajjana bu ñu agsee sëriñ bi xam ne kii kat soxla si ko yëkkati li mu aajo woo mooy ku dindi tiisam yooyu dindi tiitam yooyu mu xam jaar-jaar yi mu waroon a jaar nga xam ne moo waral mu war a set set goo xam ne day daago dem àjjana te du sonn mu dindil ko ki nga xam ne wilaaya la amee waaye wilaaya kat bala ci jot am na ay jikko yu ko gàllankoor benn dafa laabiirul wala dafa añaan wala dafa bari noone walla day dugg ci mbiru jaabur di jëw wala day def lu ko warul ci nangam ak nangam kooku sëñ ba loolu la koy fàggul benn daf ko war a jàngal yar ko rek mu jeex wala daf ko war a tërbiya wala dafa war a laabire ay nasaa'i la ko war a kon euh, sëriñ bi nga xam ne dafa day taxaw taxawaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah bi nga xam ne taalibe bi nga xam ne dafa dikkaale yëfam bi muy ñëw ba noppi xam sëriñ bi na mu toll jox ko xaqam kooku nañuy gaaw woon yonent maam Cheikh nee na diw diw woon naa leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp yoon sax ngeen xam ne ah dégg ngeen sax man nettali nañ ma xista boo xam ne bu yàggul benn naaru gànnaar la koo xam ne shérif la bi muy wax naan maam Cheikh ama woon yonent bi te am ñu koy téléphoné naan ko li nga wax foo ko teg dégg naa man yàggul sax nit ma ko nettali fekkiwu ma ko ñu ne defe ne man bu ma doon wax lu ma neex rek dama naan Cheikh Sari bu ndax mooy sama maam waaye maam Cheikh ama woon yonent bi mosal naa leen tuuti nag ci mbiri ci yi ah, nit ki na muy jëriñoo bunt bi ak muy waliyu bi muy yonent bi muy jullit bi rek góor góorlu moom amul kenn ko xam ne doylu nga walis ko ma aaju woo ko yonent yi dégg ngeen li ñuy daj di leen yéefar yi def di ñii ñu rey leen ñu nangu liñ amoon lépp ñii ñu dóor leen ba ñu sonn ñu ñu damm seeni bëñ lu nekk def nañ leen ko am di leen naqar di leen ñaaw ci mbooloo di leen toroxal wala yu ñu ci gën a bari dañ leen di wedd suñu borom dafa leen nattoo ñu di leen weddi ki nga xam ne bokkul ci ñooñu ah not bakkanam mooy yoonu dem ci yàlla in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bima bihi nafsa xiyaaru salafi loolu moo ko waral fekkee ne daje ngaat waaye yàlla ju am sañ-sañ kooku moom Ah, mën na laa fàggul lépp waaye sëñ Tuubaa nee na bu fekkee ne daje woo kooku li nga xam ne moom la yonante bi sallallahu alayhi wax ulama yu bind ko ci téere yi na nga ci farlu waa nit kat wàllu yi dina am taalibi boo xam ne du ko fekk ci àdduna boo xam ne wàllu bi dina fi jóge am téeméeri at taalibi bi soog a juddu waaye kooku ana la lay tax lu koy waral li taalibe mën a am ci sëriñam lu tax mu di ko ci mën a am itte alhimma jooju ñu waxoon am nañu suñu borom may ñu mën a nekk àllaaxira ba noppi di tërbiyee seen nit ci àddina mën naa liñ ca jox ay fiir yu bari waaye xëy na du ma ko def nit ku fi jóge ba noppi tërbiyee nit nit ku jóge ba noppi am lu gàllankoor nit nga xam ne mu ngi jëm ci yàlla te suñu borom may na ko kattanu war a mën a àgg ci yàlla lenn rek cee ko àgg ci yàlla diir bu yàgg wala bu faatu woon nangami at dellu si ne ko nangam ak nangam ak nangam la mu daal di koy jëfe gàllankoor yëpp dañ mu àgg ci yàlla yooyu yëpp nag li koy lal mooy rafet njort sëriñ bi bu amoon sax maqaamam yonent boo ñaawee njort ci moom dara la dul mënal dara la dul mënal dinañ ko wax rek naan cofeel gi nga ko sopp yow moo koy moo lay jëriñ yow waaye moom sopp gi mu la sopp du la jëriñ dara alquran dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha'u yow du ci àggee koo sopp rek mën koo xettali bu fekkoon ne ku mu sopp mën koo xettali kon mu xettali Abu Talib Abu Talib mi nga xam ne moo ko aaroon daj ci moom lu nekk te tuubul deewul ci lislaam walakin la yahdi man yashaa suñu borom moom moom ku mu sopp moom texeel la sëñ bi nag man suñu borom mën na ko may ku ko sopp texe waaye du moom ku mu sopp rek nga texe ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam du sopp rek nga texe rawatina nag kan keneen léegi Euh, waxtaan yi sax xëy na du doy waaye ñoo ngi taxawoon fii ñu xam ne itam lu mu tuuti tuuti am na njëriñ ndax benn jataay nga toog fa fàttaliku lu jëm ci yàlla wala nga fàttaliku lu jëm ci ëllëg bokk na ci jataay yi seede nit yomal xiyaam di yokk ak texeem ndax bépp jataay boo xam ne mbooloo nit toog na fa ba jóge fa te dolli kuñ fa dara ci yàlla seen xel delluwul ci dara ci yàlla jataayu perte la boo xam ne yomal xiyaam boroom dana ko jooy ba tàyyi jooy yu mettee méttee métti ndax nit ki bépp place bu mu toog place booba dana ko seede yomal xiyaam béréb boo xam ne sax toog nga fa waxtaane yàlla wala nga julli fa boo fa jógee bis boo deexee bërëb booba dana la jooy ay at te béréb booba dana la seede it yomal xiyaam ah nee ñu nag benn pepp zarra bu jóge ci xóotaayu xol moo ëpp yool julli téeméeri rakka ndax xol rek mooy ndabal yàlla kon nag lépp loo xam ne lii dana déllee su nit ki jaamu yàlla gi gën ci jaamu yi loola bokk na ca moo tax ñu gën a fonk julli julli teewlu gi ci war bu ko nit ki dee def di ci góorgóorlu du ñàkk julli gu mu julli ñu nangu ko te bu ñu ko nangulee benn julli rek mu mucc noonu teewlu ware ci julli nga xam ne nit ki bu ko jàngul du ko mën te bu négee bay julli soo koy jàng du ko mën teewul nit ki daf koy jàng ci ba mu nekkul di julli ndax doomu aadama bi wax nañ ko ba tàyyi war na tàkk ay jamono yoo xam day toog xelam dem ci bàmmeel ak tiiswa ak laaj tooba ak suuf si ak lëndëm gi dem ci xaq yi mu ameel nit ñi ak tooñ yi ak sàggan gi mu sàggan di xalaat di seet ba mu juddoo ba tey ndax def na lu doy loo xam ne ni dana ko mën di dundee ci bàmmeel ba ba saa di seet li mu tooñ lépp naqar lu ko métti lu ko di ko jéem a dabaatal di def fu mu jullee wala fu ci xelam demee mu jàng ay lixlaas ak i salaatu bi yéene ko ñi mu tooñ ndax mu wàññi xaq yi bu yemal xiyaamee wala mu mattal ko di xalaat yooyu bokk ni ci forme jaamu yàlla li gën a màgg yu ñu wax ne xalaat mooy tax nit ki sant yàlla ndax mooy tax mu xam li ko yàlla defal mooy tax it mu ragal yàlla ndax mooy tax mu seetlu li ci kanamam mooy tax mu tiit mooy tax mu fàttali ko li mu tooñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit dana def bàkkaar ba bàkkaar ba yóbbu ko àjjana ñu ne ko yow yonent yàlla bi loolu nam mën a demee mooy ndax dina def nit dina def bàkkaar dellu si di ko xalaat di ko rëccu di naqarlu di jaamu yàlla ngir ñu baal ko ko ba suñu borom jéggal ko loolu ba fay ko yëkkati dara jaam ba mu dee daal di dem àjjana ngeen xam ne kon fàttaliku li nga weesu ak di xalaat li ci sa kanam bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg boo ko booleeg sikkar turu yàlla nag loolu mooy àggali nit ci yàlla yonente bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko nee ana lu gën ci jaamu yàlla dafa ne foo tollu sa lamiñ di tooy ci tudd yàlla maanaam gëju na tudd yàlla xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan def léeg-léeg nit ne ko ana lu gën ci jaamu yàlla mu ne ko toppatoo sa ñaari waajur léeg-léeg nit ne ko ana lu gën ci jaamu yàlla mu ne ko woor bis bu tàng léeg-léeg nit ne ko ana lu gën ci jaamu yàlla mu ne ko jàng alxuraan léeg-léeg nit ne ko ana lu gën ci jaamu yàlla mu ne la xet li ku lot wala mu ne la julli te nit ñiy nelaw wala mu ne la tu sikkarturu yàlla lu ko waral ni ma ko waxee nag moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw nit ki bu ko see xam li ko man manqué bu ko laajee lu gën ci jaamu yàlla daf koy wax moom la gën ci moom ci jaamu yàlla la mu war a def nit ki daf ko xool ba xam ne sàggane ne ay waajuram mu ne bu ko laajee lu gën ci jaamu yàlla mu ne ko xanaa topp say waajur ma ne nag sëriñ si naka noonu sëriñ Tuubaa sëriñ su mat sëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu wax nit tekkiwul ne ñépp a ko moom dañuy seet mbirum nit ki xam ko wax ko la gën ci moom waaye li ñu bëgg ñëpp jaar ci dañ ko bind li ñu bëgg ñëpp jaar ci dañ ko bind buñ ko bindee ba xam nañ ne dañ fiy jóge te buñ fi jógee xam ne ne seytaane moom bu fi jóge te saa taxawul te seytaane du tekki ngem ba mukk te ki gën a ki gën a góorgóorlu la gën a fogarul ndax seytaane nee ñëw benn wàll yi dafay dox ba fekku ci xuru lëndëm muy tëgg yor martoom ak dëkkam mu bett ko dox gannaaw ba agsi ko ha seetaan tiit na ni geesu te ko waaye bàyyi mu waaye continuer di tëgg mu ne ko waaye looy tëgg nii mu ne ko man damay tëgg laxaab joo xam ne dama koy laxaabee jaamukati yàlla ñi ba yàqal leen mu ne ko mbaa boole woo ma ci mu ne ko mu xool ko ci kaw xool ko ci ne ko yow jaraloo ma ko ñu la féete kaw ponkal yàlla laa koy tëggal xam ne kenn ku ci nekk ak sa laxaab jëm lay di laxaabe ñii mu ñu leen di laxaabe war waru dañoo am jikko yu rafet mën a jaamu yàlla ñu naw seen bopp jàpp ne ñu mucc lañu wala jàpp ne ñoo gën kenn loolu leen seytaane foofu la leen jaar ñii fi leen seytaane jaar mooy dañuy leem ah danaa def nangam xale laa léegi damay nekk bu yàggee bu soo man danaa mas a nangam ak nangam ba dee ñëw xam ngeen ne seytaane bi nga xamee am na benn yonent boo xam ne benn waaye daf ne ko man a gis seytaane mu ne ko seytaane mutu la ëpp na gis ko waaye man wan ma rek mu boo ko gisee da ci muccam déet mu ne ko su ma ci muccam yëpp man dama ko bëgg a gis ba xam ne mu demee mu ne ko am ah, baax na benn bis mu ne ko demal ci xur sàngam seytaane la bëgg na xur moom lu tax day nëbbu seytaane moom bukki la ah mu daal dem ci xurwa fekk fa jigéen ji màggata màggat ba mënul dox mu ne kii de xanaa du seytaane mu ne ko ah a de mu ne ko ah yow ah, yow nii nga di ko wan gannaaw seytaane doxe ko gannaaw buub tànk yi ko yenu ba ca kaw mu dóor ci suuf yëkkati paaka di ko bëgg a loj mooy rendi ne ko ah seet naa ñeen fukki at yi nga defe te war koo jaamu yàlla bu dul loolu ma ma rey la waaye gàddu ñeen fukki at yi daal ñemewuma ko sama caay-caay gi bari na waaye ñemewuma loolu bàyyi ma nekkate waa fukki guddi la defe waa ah, naa ñeen fukki at man lu ma neex laay def bu fukki at yi ci des naa ko jaamu yàlla daal di tàmbali si lu bon ñeen fukki guddi ya mat mu daal di faatu dem safar seytaane kon mat na wattu dara baaxul bañ ne seytaane yow ana ku la gën a sonal ana ana kan gën a bañ ci jaam ñi mu ne man de ki ma gën a sonal gis nga moom ki nga xam ne moom mënal naa ko dara dama koy fekk ci lu baax ma génne ko ci dugal ko ci lu bon wala ma fekk ko nekkul ci dara ma dugal ko ci lu bon kooku sonalu ma yomb mbiram yomb na ki nga xam ne itam mëne lu ma ko dara mu mel ne yonent wala xutbul xawsu sonalu ma dama ko fay romb dem ba ma gis bis bu waxtu wu sàgganee nag ma dellu si ki ma sonal daal mooy ki nga xam ne day tooñ léegi daal di tiit tuub du ma noppalu dama naan mënal naa ko dara waaye bu ma ko defee dara mu tuubaat la ma defoon mu yàq ko ma dellu si waat du ma nopp lu mukk di dem ak dikk rek lu mu def rek tuubaat ko kooku daal mooy ki ma sonal kooku daal moom mooy ki ma ragal ki ma jaaxale ngoon xam ngeen ne kon tuub baax na nit ki fu mu toll war nay tuub te xalaatee tax a tuub da ngay fàttaliku loo defoon ku tuub rek te tuub gi dëgg ci yow yàlla baal na ñetti charte rek la am li nga defoon na nga ko réccu fasal yéene sa biiru dund gi doo ko defaat loo ci mën a dabaatal dabaatal ko boo ko defee rek suñu borom baal na la tuub nga tubbiwaat tuub tubbi ba muy juróom-ñaar fukki yoon ci benn bis bi itam waxtu woo xam ne tuub gi dëggu na ci yow nga tuub ko rek suñu borom baal na la ko kon nag tuub baax na dañu ne ku bëgg doo ànd ak bàkkaar mukk di tuub fotol ku bëgg yomal xiyaam doo ñàkk mukk sa xol salaatu ala nabi ak dimbali xett li jullit ak rafetal diggante bu yàqu ñaari jullit ñoo xam ne noonante wala féewa wala réeroo nekk ci seen diggante nga jubale leen tuyaabaam xajul ci àdduna ñaaw njort bàkkaaram xajul ci àdduna jaam bi gis nga ci moom lu tax nga foog ne nangam jii lay def wala nangam jiyee ko tax a def lii wala nangam la bëgg ci lu bon wala def nangam te amuloo ci lu la wóor bàkkaar gën koo mag te yomal xiyam dina la jiital ki bu bëggee mucc la saxoo tuub bu mu foog ne moo gën kenn kenn kenn kenn kenn ndax xamul lu muy mujje ki gën mooy ki mucc yomal xiyam te xamaguñu ko ndax demaguñu yomal xiyam nit ki gën mooy ki gën a gëm mooy ki gën a woyof inna akramakum indallahi atqakum ki gën a ragal yàlla rek te ki gën a ragal yàlla mooy ki gën a woyof ki gën a baax ci nit ñi yéene leen ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom ki ko gënal ci nit ñi mooy ki nit ñi ndax nit ñëpp eh, surga jaam maanaam njabootu yàlla lañu te ki gën ci njabootam gi mooy ki ko gënal kon jaam bi fu mu toll nay fexee jariñ képp ku mu mën a jariñ nay wattoo lor képp ku mën a lor ku ko tooñ bu ko mënee jéggal na ko jéggal nay fexe fu mu toll lu baax tax ko jóg nay wattandiku fu mu toll lu bon na koy ragal bu mu ci xeeb dara na fexe ba jubóog nit ñëpp ku ko def lu bon na la def lu baax ku ko waxal lu bon bu ko mënee na la jéggal waxal la lu baax su juumee ba waxal nit lu bon na ko jéggal jéggalul ko ñaanal ko ndax yàlla dootu ko amee xaq bu yemal xiyaamee ah su borom day yonent bi mu fi yónni mat na sëkk amul lu mu bàyyi lu mu waxul lépp lu mu war leeral leeral na ko lépp luy jëriñ jullit ñi leeral na leen ko lépp lu leen di lor leeral na leen ko ngir ñu wattandiku ko waaye rek li ma ko waxoon ci tàmbali bi rek góor góorlu nit fu ne xeeb boppam ku mu gis ko gën te lu jëf na ko xeeb te fu mu toll nay nit ki li mu lekk te xamul dana reesam déet kattan gi ko loolu jox bu mu ko def ci mooy yàlla bu mu ko def ci po nit ki li muy lekk bu daganee mooy tax ñaaw gaaw a nangu dañu ne kul ma shi'ta taf'al mislahu noonu la ko sëñ bi waxee ci masal bi naan yaa saahi kul ma shi'ta taf'al mislahu wa xaalilan man shi'ta taxdu shaklahu lekkal lu la neex da nga jëf lu mel ne la nga lekk boo lekkee lu xaraam da nga jëf lu xaraam boo lekkee lu dagan da nga jëf lu dagan kul ma shi'ta taf'al mislahu wa xaalilan man shi'ta taxdu shaklahu xaritool ak ku la soob da nga mujj mel ne moom ndax dañ fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi nit ki bu bëgg a baax day dem ci béréb yi nga xam ne ñu baax a fa nekk ñuy waxtaane lu baax mu di ko dégg ñuy def lu baax mu di leen ñee di ko roy di leen toppandoo ndax nee ñu lu yàgg ci njaw di njaw fekkente ne béréb yi nga xam ne su borom bëggul ñu gis ko fa buñ ko fa gis mukk bu yàggee xaritoom ñu baax tànn ñu muy àndal di ak si muy dem dana dal di baax kenn mënu ci dara bu soobee yàlla dina baax ndax nit ki moom lu yàgg-yàgg li mu tàmm rek nit ki nga xam ne dafa tàmm carte dootu ko mën a bàyyi ki tàmm bëlëb dootu ko mën a bàyyi bu leen rombee dem fa ki tàmm wuree noonu ki tàmm course dootu mën a muñ seytaan seetaani course ki tàmm football noonu ki tàmm naan sàngara noonu ki tàmm leneen itam noonu kon nit ki nag li muy xeex ak bakkanam fexe tàmm li baax te tuuti tuuti la koy def rek tuuti tuuti loo tëb xëy benn bis mat loo tëb benn bis àgg mënuloo xëy benn bis rek mel na nga bëgg waaye ndànk-ndànk waaye bul dellu gannaaw ndànk-ndànk rek te nag boo bëggee mu yomb la na ngay jaxasoon ñi ko meloo di leen di di jaxasoon ñoom di leen déglu di ànd ak ñoom di bokk li ñuy def waxtaane li baax bu yàggee mu sax ci sa xol ndax waxtaan sax dana raxas xol déglu waxtaan dana raxas xol bu fekkee dégg nga ko benn yoon rek danga fa jógee ab biir mu dañ waaye bu fekkee ne itam saxoo nga di ko dégg day mujj mu mel ni rek bërëb bi nga xam ne da koy bale li tax ñu ne topp yàlla bokk na ci ñett yi ci gën li nga saxoo béréb bi boo dee def bis bu ne nga bale ko du tilim mukk mukk waaye boo dee boo ko balee toog ba mu yàgg loolu nga dikk di ko bale fekk mu taqati nga bale bu ko defee du seetane béréb bi nga xam ne dañ koy bale toujours rek kon farlu rek mooy lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu astafirullah ah, seen guddi gi ak ci tax ñu daje ci guddi gi lépp loo xam ne lu ci waaye bëgg la na ko yéene ñaan ko sunu boroom mi nga xam ne lépp ci loxoom la nekk kon dana ko may ci coobareem ci daraje ki nga xam ne itam moo nu fi dajale muy sëriñ Ahmed Saxir mbay ak sëriñ Daouda mbay kam kenn ku nekk li yéene bëgg-bëggam sa borom defal ko ko ci daraje guddi gi ak ñu tax suñu daje ci guddi ku ne ne yéene la nga xam ne te moom la ragal sa borom dàqal ko ko ci daraje guddi gi ak ñu tax ñu ak ñu tax ñu raje ci guddi gi ci daraje Cheikh Ahmed Saxir Mbaye ak sëriñ Daouda Mbaye kam ci baaxu rasulullah alayhi salaatu wasalaam ak màgg suñu borom tabaraka wa taala kon yéen tàllal sëriñ bi ñaanal leen

du leen du sëtu sëtu sëñ Moustapha Fall sëtu sëñ Moustapha Fall. waaw sëñ Moustapha Fall sëñ Moustapha Fall mooy xaw ma woon ne doomu sëñ Modou Moustapha Fall nga sëtu Cheikh Ibrahima waaye bi nga jëfee wane nga jëf ji. ah sëñ Tuubaa dafa yaatu dafa boole bunt yu bari imam dafa am commencé bind leetar ne ko yow Malik ibnu Anas day yaa ngi nekk ci Madinatu Munawwara di boroom xam-xam nit ñi di takk ay gëléem ak i fas di la fekk si nga am ay alal am kër yu rafet am néeg rafet boo génnoon wacc loolu ñëw ci àll bi di xiif di mar di lot doo gis nit ñi dëkkal yàlla ci sa xol di jaamu yàlla mooy gën ci yow Malick ne ko jërëjëf maa ngi lay gën sant naa lool ci laabire gi nga ba laabire waaye xanaa xamuloo ne yàlla dafa bari bunt bul defee ne loolu nga nekk moo gën li ma nekk ndax dafa am ñoo xam ne suñu boroom daf leen a ubbil buntu tumuranke ubbal leen yi ci des ñii ubbil leen buntu koor ñii buntu julli ñii buntu jàngale ñii buntu sikkar turu yàlla ba tey xutbul xawsu day matale day boole buntu yu bari sëñ Touba mi mën a boole Cheikh Ibra Fall ak ku mel ne sëñ Mbacke Boussa sëñ Dame Abdourahmane mat gi mu mat a ko waral Cheikh Ibra li tubaab bi wax dañ koo ubbil leeru jëf dégg naa sëñ Touba bi ko nit ñi lakkalee ziare bëgg koo jege bëgg koo gis ak di mbarkeelu ci moom te moom bëggul a perdre benn minute lu dul ne ci boromam rek dafa rëdd rëdd ne rëdd bii de ku ko jéggi dem safara ku ko jéggi wut si ma rek dem safara Cheikh Ibra rek a ko jéggi mu ne xanaa da nga dégg li ma wax ne ku ko jéggi dem safara mu ne ko dégg naa sax waaye man safara ak ajaan yëpp sama yoon ñëw ci yow rek laa bëgg foo nekk ma fekk la loolu nag mooy yàqin bi ma doon wax yàqin mooy wóolute gu ànd ak cofeel wóolute nag moom doo ngay mayee dara nit ki xolam day jeex takk ci li muy wut boole ko cofeel gu ma sëkk mu am ko lu mu mën a doon rek balay sotti jëf ñëw yonent yi seen jëf jee tax lislaam àgg fu mu àgg ñi ko doon ni ñëw ñoom itam tasaare lislaam xare nañu dimbali nañu ay doom aadama samp nañ fi ay njëriñ lépp jëf a ko waral bu ñu jëful woon duñ ku fi ñëw doo fekk dara kon jëf ci la bokk kon nag ni ma Seydina Imam Malik ibnu Anas wax ne suñu borom dafa yaatu te bari bunt ku nekk bunt ba mu la ubbil waaye nag ku nekk bunt ba bañ la ubbil ka ca gën a jàmbaare rek ba tey moo cay njëkk a àgg moo cay gën le moo cay man itam yonent yi ci woote xam le yàlla rek lañ leen ubbil ulama yi ñoom it ci jàngale shariat nabi lañ leen ubbil ku mënul awliya yi ci defar nit ñi lañ leen ubbil defar nit ñi ni ñu ko waxee woon sànq rek kenn ku ci nekk la la fa indi ak la nga xam ne moom ngay wut waxoon nañ ko sànq ba noppi ki ñu samp géttam ci safara nga xam ne ku ko ko buddi yóbbu ko ak ki nga xam ne ku ko àggale ci yàlla lay wut ak ki nga xam ne dafa waroon a àgg ci yàlla naka jekk waaye am nay gàllankoor ñuy dundal ko gàllankoor ak ki nga xam ne barke rek lay wut ñoom ñëpp ay daje ci sëriñ Ibnu Xaws ñoom ñëpp kon nag tubarkalla euh, soññaat nga ñëpp ndax tey jëriñ nga ñi nga xam dañoo yëkkati seen alal tudde ko addiye ndax addiye lu am doole la dégg naa bi ñu laajee sëñ Touba addiye ak sarax lu ci ëpp doole ndax sarax boo seetee masaali ko jinaan li ma li ci sëñ Touba lim ci ay njëriñam kenn xamul nu mu toll dana fet deegu ñaaw dana yokk fan dana yokk ngëm dana euh, fanq musiba mu jëm si ci nit ki ci takk keram la nit ki bis boo xamee ne yomal xam xëcc nañu jant bi ba muy bëgg a laal boppi nit ñi kenn ku nekk ci sa keroog sarax ngay seelu dana tax jéggi siraat yomb ndax ci ngay war mu buñ ko wàll sarax daal nee na juróom-ñaar fukki benn koppar bu ñu ko doon sarxente ka ko njëkk a sarax nga xam ne moo ko ñaq ci alalam lam ca am kañ ko mujj jox mu joxe ko dana ko ci am nga xam ne kon sarax bu ñu ko dee wax kenn xamul ay buñ ko laajee mook addiyeeku gën dafa ne nañ seet ñi ñuy sarax ak ñi ñuy jox addiya ku ci ëpp daraja ñu ne ko ki ñi ñuy jox addiya day ëpp daraja mu ne noonu la addiya ëpp daraja sarax wala ñi nga xam ne tax nga ñu yëkkati seen ak tuut ak lu mën a toll jox tuur yàlla di ko addiya jëriñ nga leen delloo nga it delloo si nga it ci eh, xeli nit ñi góorgóorlu boobu ñu doon waxtaane ak jëf jëf moom am na solo lool kon ñun waxoon ne nu ñaanante lu day fanu jëm dafa xaw a sori ngir jéggalu lu yonente bopp bismillah astaghfirullah bismillah rahmaan rahim daal leen loxo yi ñaanante اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينه واجعل منهم عقب من خذل المسلمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقنع لك في النصر لك ما تقدم ذنبك ما تاخر ويجزي الحق والاسراء والاسلام